وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ qaala labbayka ya rasula allahi wa sacdayka salaasa qaal maa min cabdin yachhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan cabduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illaa xaramahu allahu cala annaar qaala ya rasula allah afala uxbiru biha annaasa fa yastabshiru qaal idan yattakilu fa axbara biha mucaadun cinda mawtihi ta'assuman muttafaqun calayhi qawluhu ta'assuman ay xawfan min al ismi fi katmi haaza al cilm kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñu dikkal kon ci hadith numéro quatre cent quinze ñetti téeméer ak juróom ak fukk ak juróom euh, ci suñu bi ñu génn ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum amin gisoon nañu xadis 414 mu doon xadis Seydina Jaabir moom lañ mujj woon ñaari xadis lañ gisoon mooy bi mujj woon gis noon an Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala qaala mu ne jaa'a a'raabiyyun ilaa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasuulallahi mal muujibataani loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko waxoon ñu war a gis xadis 415 ci garab gi nga xam ne mooy buntu yaakaar espoir wala l'espérance mu ne wa an anasin mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne turam moo doon sayyid moo doon anas yàgg nañ ko fi gis mooy xaadimu rasulillah doon liggéeyal ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ibn ma anas rek la wax radiyallahu anhu anna nabiyya kene yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam wa Muaaz ak sayyidina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu fekk Seydina Muaaz radifuhu mooy ci ginnaaw yonent bi saa saam la dafa yéegoon ci mbaam la woon comme ni ko Seydina Muaaz ndax xadiis bi ci boppam Seydina Muaaz ci boppam nettali na ko waaw moom nettali na ko Seydina Anas mii jële na ko ci Seydina Muaaz boo xam ne càllale bi ci Seydina Muaaz comme niñ koy souligner bu ñuy gis taxrij bi insha allah waaye am na yeneen taalibe ñoo xam ne du ñuy saxaaba ñu ko jële ci Seydina Muaad boo xam ne moo ko nettalil boppam moo tax xadiis bi Seydina nettali mais ci Seydina Muaad la ko jële radiyallahu anhu mu ne moo nekkoon ci ginnaaw lool ci mbaam la woon ala ximaar comme ni ko moom ni mu ko leeralale boppam moom Seydina Anas ibn no Seydina Muaad ibn anhu wa ardaah mu ne kuntu ridfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala himaarin yuqaalu lahu ufayr <laughs> mu ne damaa masoon a nekk ci gannaaw yonent waaye saa saa mooy mu supporté ma ah fay boo jëlee toog sa mutu am ki nga teg kenn ci sa gannaaw ah nga toog ci kanam te guidon yi am ku nekk sa ginnaaw taqa sësëb yow ngay dawal mu nekk sa gannaaw wala nga yor mbaam yéeg moom mu yéeg sa gannaaw wala fas wala lépp loo xam ne lu ñuy war la à deux ak yooyu loolu mooy ridfa moom lay wax fii wa Mu'aaz radifuhu voilà liñ la wax sànq naa Mu'aaz moo ko waxal boppam ne damaa nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci mbaam kaw mbaam moo xamante ne nii turam moo doon Ufayr moom lañ doon wax Ufayr voilà léegi kon ci lool la <laughs> kon mu ne kon. yeneen tubaab saar saam anna nabiyya ak ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wa Mu'aad ak Seydina Mu'aad radifu fekk xaalam mu ngi woon ci ginnaaw yeneen tubaab yi saar saam mu supporté woon ko ala rahli ci gannaaw teg waaw loolu en général war araab yi buñ commencé wax kiñ ci jublu mooy géléem war waay woo xam ne géléem la waaye fii xam nañ ne du géléem mooy mbaam la kom niñ la ko leeralal léegi ci xadiis boo xam ne Seydina Mu'aad ci boppam. moom moo ko nettali boppam kon ñu xam ne loolu la waaw mooy raxl bi mooy e, li nga xam ne nit ki bu toogee ci kaw mbaam mi baa fas mi moom lay teg mu amaale benn ca tuuti mu ne maa ngi moom loolu la woon ci moom laa toogoon waaw alal raxli ci teg gi mu ne mu ne ma <laughs> qaala yonent way saar saam ne ma yaa Muaaz mu ne ma yaa Muaaz yow Muaaz waaw qaala nee na ma ko ma ne ko labbayka wuy naa la ya rasulallahi yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama wasaadayka te jàppale naa ut sàkku naa ndimbal ngir mën laa doxal li nga bëgg waaw di sàkku ndimbal di continuer ngir man laa taxawal doxal la li nga xam ne moo tax nga wooma ya rasulallah pare naa te maa ngi lay déglu waaw ngir doxe li nga may digal mu ne ko waat qaala mu ne ko waat yaa Muaadu yenent may saa saam répété waat ko ñaareelu yoon waxaat ko baamu waat ko yow Muaad qaala nee na ma ne ko labbayka ya rasuulallah wa sa'dayk mu waxaat ko labbayka wuyu naa la de ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam pare naa lu ma soxla ci dimbal ngir taxaw liñ may woowe naa ko def waaw qaala nee na yonent bi saa saam ma yaa muy ñetti yoon waaw woowaat ko ñetteelu yoon qaala mu ne ko labbayka Seydina Muaaz tontu ko ne ko yaa labbayka yaa rasuulallahi wa sa'dayka salaasa mu ne ko wuyu naa la yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lu ma lu loo moo soxla nag ci ndimbal ngir doxe li nga may digal rek pare naa waaw ngir taxawu ko salaasa ñetti yoon qaala nee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam door maa wax ne ma ma min abdin amul benn jaam boo xam ne yashhadu dina seede ne an laa ilaha illa allah te ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul yàlla wa anna muhammadan te seydina muhammad de sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamam la ah wa rasuluhu te ndawam la sidqan min qalbihi te kookee la mu wax mu dëggu ci xolam waaw waaw <laughs> Allah illaa lu dul ne kookee wax lool xaramahu llahu ala nnaar borom bi xaraamal na yaramu kookee ci safara waaw qaala sayna Muaz nee na ma ne ko ya rasulallah mais ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam afala uxbiru nnaas afala biha nnaasa fa yastabshiru nee mu ne ko mais yenentu waay saa nga wax dooma jox ndigal rek ma yegge ko jaam yi nit ñi xamal leen lii nga ma wax bu ko defee ñu bëgg waaw qaala nee na yonent bi saa saa ne ma idan yattakilu ne déedéet boo leen ko waxee ñu ëpp ci nit ñi bu ñu yëgee xabaar yi mel ni yattakilu dañuy doyloo lii wax jii ma wax ñu bàyyi liggéey dootuñ jaamooti yàlla ne ah ñun kay comme que ne seere nañ ne moom <laughs> laa ilaaha illallah moom lu ñuy jëfati <laughs> moo ne déedéet bu leen ko wax ndax boo leen ko waxee ah dañuy doyloo seen seen loolee bàyyi liggéey bàyyi di jaamu yàlla <laughs> léegi nag mu ne fa axbara biha Muaz mais malgré yonentu ma saa saa am nee na bu ko def mais naa Muaz mujj na ko xabaare kamam mujj naa egge xabaar bi lenn ci ay taalibeem waaw inda mawti kañ ba nga xam ne ci la nekk ca lalu faatoom waaw fële ca Sham bi waa ji génn àddina nag ci la ko door a waxe lenn ci taalibeem ya nekkoon ak moom ta'assuma qawluhu imaam an yi ne ta'assuma bii wax jooju mooy lan mu ne ay xaw min al ismi ndax sëy naa Muaz da doon ragal que cëy bu faatoo xam-xam bu mel nii te waxu ko xeet wi en tout cas lenn ci waa xeet bi que loolu jural ko bàkkaar fa borom bi ah min al ismi fi katmi hadha al ilm ci nëbb gi nga xam ne kon bu boobaa comme si dafa nëbb xam-xam bii te kat ah yi nga xam ne dig yu tar yi boroom di def ci làmmeñ yonentam alayhi salaam ci ñi nga xam ne dañuy eh, eh, nëbb xam-xam waaye ci alquran waaw loolu leen ci ñëw insha allah kon xadiis baa ngi noon mu ne eh, muttafaqun alayhi mooy al imaamu al Bukhari ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo laaj bi mooy est-ce ñoom ñaar doon ko solo kon fay ñu ngi tàmbali première njàngat wàllu taxriij bi nan lañ ko ndee seen téere yi est-ce que ñoom kese ci wéet dañ naan la waaw ñoom kese ci wéet muy ñoom ñaar ash-shaykhaan di al imaamu al Bukhari ak al imaamu Muslim ñoom kese ñoo ko solo seen sëriñ yi solo bu ñu ko ñoom imaam Ahmad waaye it seen taalibe ak seen mbokku taalibe ñoom imaam Abu Dawud as-Sijistani ak ñoom al imaamu Tirmidi ba ci suuf ñoom solowuñu ko al imaamu al-Haafiz al-Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabul ilmi waaw baabu man xassa bil ilmi qawman duuna qawm voilà ci imaamul Buxaari ci kitaabul ilmi téereb xam-xam. baabu buntu man ka nga xam ne xassa dafa jagleel bil ilmi ci xam-xam man ay nit duuna qawmin wëllif ñeneen nit waaw loolu mooy xam-xam yi du ñépp lañ koy wax waaw du xam-xam bu ne la ñuy wax fu ne waaw <laughs> te yonent bay sa san da koo doxal moo tax mu xamal lii say naa moan lu xamal na koo le yépp si mais bam ne bàyyil ma wax ko ko yonent bay sa san mu ne ko déet boo leen ko waxee dañuy sukkandikoo seeni lii nii bàyyi jëf kon kay te Seydina Mu'aaz xam na ko est-ce que daa def ni ñoom lu tax yonent bi saa saam xamal ko ko ndax xamoon na ne kii moom ak ñi mel ni moom ñoom bu ñu yëgee xadiis yu mel nii du leen sa du tax ñu sànk dinañu xam ne xadiis yi tekkiwul mukk que ne léegi naa bàyyi jëf comme que daal man daal seede naa kaal moom ah, an laa ilaaha illallah daal wa anna muhammadan rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam taman dëggu naa ci ah. c'est bon non woor jaratu ko julli jaratu ko non makka fan non yooyu yëpp ay coono la ko quoi yëpp dina xam ne ñii moom bokkuñ ci ñooñee ñu xamal leen ko ñeneen ñi nag ñu bañ leen koo xamal xam-xam yu bari nag noonu la waaw waaw ko foog ne fii mu ne eh, yow jàpp nga ne <laughs> xam-xam rek mooy mooy yow yow ña nga jàpp la ñu xam kese ba ko xamul lu mel noonu wala indi lu wuteeg loolu nga nga commencé di leen weddi mooy yow xam yow vraiment yéen yow yow yow tafes xam-xam nga yem yow xam-xam bi géej yow ca tafes ga nga yem ba pare jàpp ne comme que xam-xam fépp rafet yow fi nga nekk mu rafet jën yi di ñëw di la yi di jaar ci sa tànk yi ngay sëgg rek di jàpp di or di jëfandikoo léegi nag nga ne nag lii rek ka am nag ci géej gi nag waaw bu fi kenn naan ma xaw ca biir na le profond yooyu fële fële ci xóot yële am na yu gën a rafet yi déedéet loolu amul <laughs> kooku yow koo koy sax misaal moom ngay gisee nag kon bu boobaa yow sax wax ni ngay xawee ridicule quoi voilà <laughs> voilà <laughs> waaw léegi kon imaamu Bukhari ci bunt boobu mu tudde lool la man xassa bil ilmi qawman duna qawm mu ne haddathana Ishaq ibn Ibrahim mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ishaq ibn Ibrahim di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhrad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghalib ibn al-Warith mooy al-Hanzali Abu Yaqub al-Marwazi an-Naysaburi ñu gën ko xam ne Ishaq ibn Rahawiya xaritu imaamu Ahmad ibn Muhammad am na ñenn ñoo xam ne ci nettali yi naan yi waral imaamul Bukhari yi jënd bind Sahih bi am na nettali boo xam ne dañ ne moom nii Ishaq nii moom moo tax imaamul Bukhari bind Sahih bi. comme ndax dañu neewoon ci jataayam ñoom imaamul Buxaari ak ay taalibe yu bari mu mëgatoon ne ah bu doon de kenn ci yéen dajale na téere boo xam ne xadiis yu wér yi kese la ciy def loolu de doon na am solo imaamul Buxaari yi ne rahimahullah bu ko suñu sëriñ bi di sàq waxee am na Rahawiya léegi nag loolu de sama xol ma na lii insha allahu taala dinaa ko def voilà kon mooy Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn mooy Abu Yaqub ibn e, e, Ishaq ibn Rahawiya rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana nettali nañu Mu'adh ibn Hisham mu nekk ñu nettali mooy Mu'adh ibn Hisham di Mu'adh ibn Hisham ibn abi ibn abi Abdillah Sunbur ad-Dastuwa'i al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathani abi mu nekk ma nettali mooy Hisham ibn ad-Dastuwa'i Hisham ibn abi Abdillah Sunbur ad-Dastuwa'i Abu Bakr al-Jahdari al-Basri rahimahullahu ta'ala an Qataada moo ko jëlee ci Qataada di Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ah, Abul Khattaab as-Saduusi al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Mu'aaz nga ñii waa Basra lañ hmm? Mu'aaz ibn Hishaam ak baay ak Qataada ak Seydina Anas ñoom ñépp Basra lañu dëkkoon fa lañu newoon rahmatullahi alayhim ah Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam al-Najjariyu rahimahullah radiyallahu anhu nekk xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zul uznayni zul udunayni zul udunayni kon mu ngi noonu Seydina Anas anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa Mu'aaz radifahu ala rahli qala ya Mu'aaz ya Mu'aaz ibna jabal fii wax na yaa Muaza bondi ibna jabal man nga wax yaa Muazu ibna jabal man nga wax yaa Muaza ibna jabal ibna bi moom du soppeeku ibna mais Muazu man nga ne yaa Muazu man nga wax yaa Muaza boo ci wax baax na du foot <laughs> ah yaa yaa yaa arabi voilà waaw nahwi bi nahwi bi noonu la yaa Muazu ibna jabal wala yaa Muaza ibna jabal radiyallahu qaala labbayka ya rasulallahi wa sa'dayka qaala ya Mu'aaz qaala labbayka ya rasulallahi wa sa'dayka salaasa qaala maa min ahadin yashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasuulullahi sidqan min qalbihi illaa harramahu allahu alaa nnaar qaala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam afalaa ukhbiru bihi nnaasa fayastabshiruun qaala idhan yattakiluun wa axbara biha Muaadun inda mawtihi tasma kanta al imaamul Muslim rahimahullah mu ngi koy indi hadis numéro 32 ci kitaabul iimaan buntu bi shuraahi imaamul Buxaari moo defal ay buntu boppam imaam Muslim waxoon nañ la baab yi defu kitaab yi kese la def kon baabu man maata ala tawhiid daxala al janna mu ne haddasanaa Ishaaq ibn Mansuur mu ne suñu sëriñ di Ishaaq ibn Mansuur ibn Bahram al-Kawsaj Abu Yaqub an-Naysaburi al-Marwazi an-Naysaburi rahimahullah moo ñu ne dani qaala mu ne nee na akhbarana Mu'aaz ibn Hisham gis nañ ko sànk moom lañ gis ad-Dastuwaa'i rahimahullahu ta'ala qaala haddathanii ki ma nettali abi mooy Hisham moom it ad-Dastuwaa'i gis nañ ko sànk Qataada gis nañ ko sànk qaala mu ne haddathanaa Anas ibn Maalik imaam Qataada mu ne haddathanaa nettali nañu Anas di doomi Maalik radiyallahu anhu anna nabiyya anna nabiyyallahi sallallahu alayhi wa sallam wa Mu'aaz ibn Jabal radiifuhu ala rahli qaala ya Mu'aaz bii nii la indi imaamu Nawawi riwaaya imaam Muslim bi la indi ci eh, Riyaad mu ne ya Mu'aaz qaala labbayka rasuulallahi sallallahu labbayka rasuulallahi wa sa'dayk qaala ya Mu'aaz qaala labbayka rasuulallahi wa sa'dayk قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما kon xadis baa ngi nii kon nii la ñëwee ginnaaw kon taxrij bi yaa vay ñu ñëw nag ci waaw léegi ana lëkkaaleem deuxième jàngat ak bunt bi ñu jóge muy baabur biñ nekk baabur rajaa muy buntub yaakaar dañ naan la lii kay yaakaar féetewu ko kaw yonent waaye saar saam nee na Seydina Muaz amul benn jaam ma abdin yashhadu an la ilaha illa allah amul benn jaam buy seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla wa anna muhammadan te sayyidina muhammad de sallallahu alayhi sallam abduhu jaamam la wa rasuluhu ndawam la sidqan mu dëggu min qalbi illa harrama allahu alayhi an-nar mooy yow boo seedee loolu moom <laughs> mu dëggu ci yow borom bi xaraamal na ci sa kaw ci sa yaram sawa saway away léegi à part après la après ça kan moo kan moo war fexe yow di la woo min rahmatillah yaa jaam sa yaa <laughs> kan moo la war a mën a désespéré woo la ñu la jaru ko yow tu es mort quoi bon attends ta ton châtiment non non non <laughs> <laughs> loolu loolu bàyyi ko bàyyi ko fële tey bëgg yow waaw kon nag mu ngi noonu léegi ginnaaw loolu ñu ñëw ci xadiis bi jël ci par ñàng nànk di dem ci njàngat yi yeneen njàngat yuñ ci mën jële kon Seyna Anas dañuy gis ne xadiis bi Seyna Anas comme li niñ la sànk mooy xadiis bi dafay bokk ci musnadu Seyna Anas mais day bokk ci musnadu Seyna euh, Mu'aaz radiyallahu anhu ndax Seyna Anas euh, imaamu al kii moo ko gën leeral imaamu muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn rahimahullahu eh, am na avant hadis bi nii avant hadis bi ci bunt boobu mu ko indi baabu man maata ala tawxiid daxalal janna bi nga xamante ne moom la eh, gaa yi indi mooy hadis bi ma la doon wax sànq xoolal ne Seyd hadis bi dem na ba ci Seydina Muaaz boobu da ne ndax xadis boobu la njëkk indi dafa indi xadis boobu euh, après deux deux deux trois xadis après mu door indi xadis bii ñu nekk voilà foofu Seydina Anas ci boppam moom moo ko jëlee Seydina Muaz Seydina kii imaamu Muslim Abul Husayn te loolu imaamul Buxaari yi daal dina koy solo rahimahullahu taala mu jaar tamit Seydina Anas mii mu jaar ci xutba lañ ko jëlee ñoom ñaar ñëpp imaam al-Bukhari dana Hudba kii nag eh, eh, eh, kanta Muslim muy Hudbatu Khalid waaw dana haddathana Hudbatu Khalid qaala haddathana Hammam qaala haddathana Qatada qaala haddathana Anas kanta imaamu Muslim dana Hudba rek bul foog ne fii mu ne ñaari nit waaw <laughs> mooy Hudba dañ naan Haddaab di wax Hudba <laughs> Haddaab ibn Xaalid al-Azdiyu mooy al-Azdiyu mooy Hudba ibn Xaalid ibn al-Aswad ibn Hudba al-Qaysiyu ath-Thawmaaniyu ah, al-Basriyu al-Azdiyu al-Azdiyu mu ne haddathanaa Hammaam muy Hammaam ibn Yahya ibn Diinaar al-Awdiyu Abu Abdillah ñi Abu Bakr ash-Shaybaaniyu rahimahullah qaala mu ne haddasanaa Qataada moom lañ gis qaala mu ne haddasanaa Anas Seydina Anas ibn Maalik damoo ñu nettali an Muaaz ibn Jabal mu jëli Seydina Muaaz ibn Jabal annahu qaala kuntu ridfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laysa bayni wa baynahu illaa mu'akhkharatu rahl qaala yaa Muaaz ibn Jabal qultu labbayka rasuulallah wa sa'dayka thumma saara saa'a thumma qaala yaa Muaaz ibn Jabal qultu labbayka rasuulallahi wasaadayka summa saara saa fa qaal summa qaal ya Mu'aaz ibn Jabal kon gis nga hmm? kon da ngay gis ne kon hadis bii nii Seyna Anas ci Seyna Mu'aaz la ko jële léeg-léeg da koy nettali directement sans mu tudd Seyna Mu'aaz léeg-léeg nag mu ne Mu'aaz Seyna Mu'aaz de moo ma nettali kon nag mu ngi noonee léegi bu ñëwaatee fi ñu fii kon dañ ciy gis liñ doon wax yeneen trois cent am kii Seyna Mu'aaz da ne fii Seydina Anas dane anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa Mu'aaz ibn Jabal radifahu fële ridfa hmm? am nañu koy jànge radifa li imaamu Tabari bële bokk ci ñu ko solo wax même bu dee nañu mel imaam al mu ngi naan loolu dese naa dëgg ridfa am na radifa waaw boobu mais euh, dañu jàpp ne du luxa bu kii quoi ridfa waaw mais radifahu mooy ki nga xam ne mooy nekk ci ginnaawam waaw ki ngay supporter ala rahli ci kaw teg gi ci kaw waruwaay wi waxoon nañ la mbaam la waaw loolu dañ ciy jàng ne mooy wàccu yonent bi alayhi salaatu salaam waaw moom jombalul boppam di supporter nit war ci waruwaay yi nga xam ne nit ñi dañoo jàppoon ne bokkul ci gën a tedd quoi mbaam waaw <laughs> te tamit mais mu ciy war waxuma la dara. Euh, am nan la ñoo xam ne fii mu ne bu ñuy jël super nii vraiment mooy ñii dañoo ñàkk pexe ñàkk pexe il faut ñu dem te amuñu beneen pexe quoi mooy bu ñu koy jël sax te ñuy yërlu di xool est kenn ku leen xam gisu gisuleen ñuy jël super parce que ñoom jombale nañ seen bopp du jël super wala R4 wal iyaadu billah wal iyaadu te du dara ndax rëy tax jàpp nañ ne nag àgg nañ ci ay dara daraja foo xam ne nag vraiment nag nekkati di dugg ci ay super yi moom ay ay tataay yi di ko mbubbale insécurité bi rek wóorul ma ne waaye yow doo bàyyi soxi caaxaan yi te yow yaa gën a xam li tax <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> oh, waaye yow léegi mooy am na ñoo xam ne noonu lañ na walla iyaazu billaah di yërnu ndax est-ce que kenn gisuleen buñ duggee buñ demee ni yërnu rek di sëgg nag duñ bëgg kii kam kam ku leen gis ku leen xam ne seen leen ci biir eh waa su waay ci biir waaw comme que dañ koo miine oto la doon dawal saa su ne fii ay ay atañ yi oto ba paan nag te foog mu dem <laughs> te kenn du ko yóbbu te mënu la jël taxi ndax woote na xaar na taxi ba sonn gisul tus <laughs> waaw xaar na ay ay ay ay it sa ki Uber ki gaa yooyu ñu dem xaw ma lan ak lan nga ay particulier yooyu kenn ñëwul <laughs> léegi nag bon li fi des mooy saaye te taa bee fi ah ngay tardé ay commande jàmbur nga yor te chantier bu kii ay marché yu rëy la waaye <laughs> yu jël mbir mi day laqatu ndax rëy wal iyaazu billah ah, ah, <laughs> waaw te tamit nit ñi dañoo dem ba loolu dañ ko jàppe surtout nitu diine bu ma nee nitu diine nag mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy woo ay sëriñ nit ñi dañoo dem ba eh, dañoo jàpp ne képp koo xam ne sëriñ la non waroo di dugg ci transport en commun quoi transport en commun ay Dakar dem dikk <laughs> sëriñ bee nekk ci Dakar dem dikk <laughs> kii de demul bay dikk <laughs> xam nga ne fa yàlla bu ko dara moos loolu la gaa yi di waawaam yi xam nga ne kii ba amoon dara fa yàlla ba léegi waaye may na ko waaye lu lu lu lu muy doxa soxlaam waaye waaye waaye doonul woon soxla di raj-raj loo nit ñi ci lii eh, kii daal yii nay woote naan ni mu àgge nam kii ca yàlla waaye man mii de jaaxal na ma ndax jàpp nañ ne ñoom ku jege yàlla say mbir day baax yonent bi alayhi salaam ne mooy sangu ku yàlla bind alhamdulillah te doon door këram ñett cin du fa tàkk <laughs> waaw <laughs> da xiif ba jël biir bi pour bañ a daanu takk ci ay xeer te moom mooy soppeeb yàlla bi wallahi waaw waaw mi borom bi jàppe xalil kama taxada ibrahima xalila bal huwa habibullah mooy soppeeb yàlla bi te loolu la ko doon dal di dal njabootam du moom kese mais njabootam ay soxnaam ñuy dund loolu waaw te entre temps abu jëf li ngi fële di lekk ay ay ay gëléem ñu ndaw <laughs> ak kuffaaru Quraysh yi waaw borom bi daa faale yooyu borom bi loolu du loolu mooy li dox waaw moo tax keroog ba ko Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ñëwee fekk yonent bi saa saa tëdd jóg mu ngi jóg nii basan gi mu tëddoon laltu gi mu tëddoon mu def ay traces mooy boo tëddee di nelaw fenn foo xam ne basan la sa lex bi wala sa wetu kii boo ci yàggee tëdd noonu xam nga day def ay ay ay ay rëdd rëdd Seydina yonent way saasar jóg Seydina Omar ñëw toog di ko xool ñu may yonent way saasar mooy affaire bi xaal bi mu gis yonent way saasar daan neexu ko dara waaw mu ne ko yow yonent way saasar yow ndaw yàlla yow yi ak nii ah, xaal bii nga nekk tëdd nii ak nii nga mel nii ak ni nga jógee nii ak tracé yooyu te mulukul ajam yi ñoom Kisra ki ñoom Kaysar ñoom nekk ci ay seeni ngàngunaay ci palais lu ne yonent bi saa ne ko yow yow Ibnul Xattaab da ngay dute wala da nekk di si ki sàkk yàlla wala déet <laughs> waaw <laughs> mu ne ko déedéet mu dalal xamal ko ne ko loolu dara waaw <laughs> waaw mbir lii la mooy esprit boobu nit ñi léegi loolu dañ koo effacer ci seen mentalité waaw pour ñoom bokk nañ lii wan ne kii du dara du sëriñu tus xanaa nag bu doon nag jaar yoon nag ab ñaanam nangu te nag dina ñaan nag am dara nag wax <laughs> waaw <laughs> waaw loolu lépp ay kii la ay barrière la borom bee koy def ndax mayu yàlla kenn du ko xame ci am nga lii ay matériel ak yooyu déedéet waaw déedéet loolu du ci dara amul benn lien waaw yeneen tubaab saa salaam jombalul woon boppam di war mbaam waaye di supporter nit waaw waaw bu dee ne bàyyi ma ba attan na leen te du ko teg ay coono yu bari yu mën la att attan loolu lu jar bàyyi xel la moo tax mu doon tere nit taxaw toog ci kaw bàyyi ma aw fas wala xar non wala <laughs> fas wala nag non naan nag <laughs> fas <laughs> wala gëléem wala mbaam ba pare taw ko di waxtaan mu ne wàccal ndax da koy diisal ndax boroom bakkan na bu dee ne si na ko garaawul ndax am na yeneen yoo xam ne day jàngale comme ak jane woon ci kaw gëléemam waaw léegi mooy supporter nit loolu it esprit yow boo yoree waruwaay boroom bi may la ab waruwaay comme oto bu baax ngay liggéey foo xamante ne nii saa su ne yaa ngi romb gaay ci buntu tali bi ñoo xam ne xam nga leen yéen a bokk koñ ñenn ñi say say say say moroomi doom lañu ñenn ñi say yaa leen mag waaye ngay romb ak sa oto romb leen te yow ñoom fa ñu jëm man nga fee jël ñenn ci ñoom tegaale leen fa jël ko nga def ko waaw roy ko yonent bi saa salaam ne man de supporté woon naa yow supporté bi mooy lan mooy toog naa sama oto di dawal am ñu ma teg ñu nekk sama wet wala sama ginnaaw ma leen di yóbbu def ko waaw ta'assiyan bi rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam waaw mooy comme que dëkk bi wóoratul ñoo xam nga koy def